alayhi alsalaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa in minkum illaa waariduhaa kaana alaa rabbika xatman maqdiyaa suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci juróom ñaar fukkeelu laaya bi ak benn mu ne wa in minkum taamul kenn ci yéen illaa waariduha lu dul ne dina dugg fa nga xamante ne mooy safara de muy jahannama kaana ala rabbika lii de nekkoon na dafa nekk ci sa boroom ni nga xam ne moom mi dara warlu bu dara warul moo war lool boppam xatmam loo xam ne daf cee dogu maqdiya lu muy wëyal la lu muy def la de léegi nag fii la ñu yemoon ne dinañ ci ñëwaat ndax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo wute ana waa minkum bi ñan lay wax li ëpp ci mufassiruna yeeg boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ne ñi de jullit ak yéefere ci yem yi lépp lay wax loolu benn wax la léegi nag am beneen wax boo xam ne jële nañ ko ci mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma nem bu dee ne li ëpp liñ jële ci moom mooy wax bu njëkk bi comme ñi nga xam ne mooy la waa jamaahir muy ñi nga xam ne mooy mboole mbooloo yu rëyu boroom xam-xam yi loolu lañ wax ne jullit yéefér la ñuy wax ñoom ñépp mooy dinañu jaar bi ngi biir jahannama de am nag wax mu jële kon ci mawlaana ibn abbas moom radiyallahu anhuma mu ne noo ñi bi yéefér yi lay wax mooy ne di yéewa in minkum amul kenn ci yéen lu dul ne nafa dugg mën a ñoo yéefér yi lay wax waaye li ëpp mooy wax bu njëkk bi lañ wax leegi nag léegi nag mu des ah waa léegi moom dugg ba moom nu muy demee am ci ñoom ñoo xam ne dugg bi dara la mooy dañuy dugg ci biir jahannama léegi nag képp koo ne nii mooy ne way ngëm yàlla yi suñu borom dina leen dugal biir jahannama dinañu fa jaar ndax moo ne lii la mbir la moo xamante ne nii mooy ne xat mam maqdiya mooy ne borom bi moo ci dogu te mbir mi nii lay demee am ñu ne waaw mooy dinañ fa dugg waaye nag bu ñu fa duggee ñi nga xamante ne nii nag ñooy ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla ñoom bu ñu fa duggee mbir mi day mel ni comme nam meloon rek ci safara sa ci seydinaa ibrahimul xalil alayhi salaam ba ñu ko fa dugalee na nga xam ne noonu la meloon ca safara sa ko namru dugaloon noonu rek bam naan ko kuuni bardan wa salaama nekkal seddal te nekk jàmm ci seydinaa ibrahim alayhi salaatu wa ne noonu lay mel am ñeneen ñu ne déedéet loolu moom non non non parce que suñu boroom waxoon na laa yasma'una hasisaha ñi nga xam ne ñoom sabakat la minnal husna te gisoon nañ ko ñi nga xam ne jiitu woon na ñu def lu rafet ñooñu moom moom ah, hum anha mubadun dañuy sori jahannama te duñu dégg sax riirum jahannama kon nan lañ fay duggee déedéet kon wuru euh, euh, lii nii suñu boroom naan wa in minkum illaa waariduha tekkiwul ne dinañ fa dugg kon nga ne leen ah kon lan lay tekki ñu ne loolu mooy romb gi rek dañ fay romb walla romb gi ndax képp ku romb dara seen ko romb ko loolu dañu naan duggoon dugg na fa rek loolu na nañ mooy waxin la woo xam ne bu jubla ci làng ne waa ji loolu la loolu rek la waaye tekkiwul mukk ko ne day dañuy dugg ba ca biir mooy dañ koy romb am ñeneen ñu ne déedéet lii nii lenn rek la xam nga lan la li borom bi di wax mooy la nga xamante ne nii mooy mooy li nga xam ne li yonent mi saa salaam wax këne dañuy teg te lool Mawlana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu lañu ko jëlee loo xamante ne lool kenn bu ko waxee xalaat këne dañuy teg ci li nga xam ne mooy jahannama dañ ciy teg benn euh, kii nu tudd benn benn benn pont voilà pont nga xamante ne nii ca la ñuy jaar nga xam ne moo gën a sew karaw te moo a mën a wallax jaayam guñu guñu jam mooy ni nga xam ne noonu lay yëngatoo léegi nag mooy loolu noonu ñuy teg ci jahannama nit ñi di ci jaar loolu la loolu lañ naan waariduha ndax ko mënoo jaar àjjana dem àjjana lu dul di nga jaar ci gisru boobu muy pont boobu pont boobu le te kon nag te ci kaw ma la nekk loolu la suñu boroom ne kenn manu la muusa ka waane ba lu dul doon fa jaar ak koo man di doon am ñu ne loolee nag la ñuy tekki am ñeneen sax ñoo xam ne ñoom dañu ne noo mooy lii dal fii rek yow mal fii nii ci àddina ci xuma mooy xuma mooy mooy sibiru voilà nga xam ne day metti lool mel ni ay ay xalu lay lakk ñu ne loolu mooy moo lool ci jullit bi loolu la waaye insha allah nag li gën a mooy wax di daal dañ koy loolu mooy mooy ci jisr boobu noonu nga xam ne bu ñu faroom dee noonu noonu mooy ne loolu moom ci nga xam ne dafa tiim jahannama loolu la wallahu taala alam wan nag suñu borom tabaraka wa taala ne bu keroogee nag ba gaay di jaar biir jahannama summa ginnaaw gi ci kaw jahannama nu najji ñu daal di muccal alladina taqaw ñi nga xam ne ñoo ragaloon ñoo ma ragaloon fii ci àddina wa nadaru zalimina kantaa ñi nga xamante ne nii ñooy tooñkat yi ñi nga xam ne tooñkatu seen bopp yi bokkaalekat yi ne woon fii ci àddina ma bàyyi leen ñu rot fii haa ca biir safara nag ñoom bu ñuy jaar ci ci ci ci boobu nga xam ne moo gën a sew li nga xam ne karaw gën a wallax gën mën a yëngu jaan wu ñu bu ñu fay ñoom dañ fay bóof daanu ci biir ñoom lay wax nii ne wa nadaru ñu bàyyi alladhi az ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi de fii haa ca biir jahannama ñu ne ca potox ji si yaa dal di fay bóof daal di fay uwum ñooy ndax seen uwum yaa naan këlëb jot biir de ñoon nag wa iza tutla alayhim mu ne te ñu ngi ñoom ñoo ñu ngi nii ci àddina bi ñoom yéefér yi nii nga xamante ne nii idaatu wa idaatu tutla bees leen jàngalee alayhim ci ñoom ayatuna suñu laayaay alquran yi buñ leen ko jàngalee ana lan la ñuy def qaala alladhina kafaru nga gis ñi nga xam ne ñoo weddi borom bi tabaaraka wa taala nga dégg leen lan la ñuy wax seen wax yu ñaaw yi ñu nga xam ne ñoom la ñuy wax lilladhina amanu ñuy wax ñi nga xam ne kat ñoo gëm yàlla naan leen ayyul fariqayni xayrun maqama naan waa ñun ak yéen waa ñaari ñi nga xamante ne mooy ñaari kuréel yi mooy ñun ak yéen daal yéen daal yéen naa yee yéen ñi nga xam ne nee ngeen daal yéen daal yéen a gëm daal ay waaye yéen ak ñun daal ana kan xayrun moo gën ma taxawaay daal ana kan moo gën a gën waay taxawaay yéen ñii di wax naan waay seen alquran gi wa ahsanu wa ahsanu nadiya waaye ana kan ci ñun moo gën a moo gën a rafet moo gën a baaxle fa nga xamante ne mooy tooguwaay ak fi nga xamante ne daal mooy fa la toog daal nekk noonu le le anakan moo ko gën a rafet le waaye ñun ñoo gën le wala yéen yéen a gën le de ay fi nga xam ne dëkkin ak fi nga xam ne mooy toogin mooy ndax mooy foofu nga xam ne grand place yi nga xam ne mooy comme rek an mooy an naad yi naadil qawm mooy fi nga xam ne fa la ñuy toog daal di daje waaye kan moo gën a rafet te gën a baaxle li nga xam ne mooy taxawin mooy nekkin ak ay maqaama waaye ak toogin ak fa nga xam ne moom la ñuy toog ak fa nga xam ne fa la ñuy daje kan moo ko gën le ñu borom ne loolu lépp nag defuñu ko nag ngir lan ngir kukkali kese la ñu leen di jàngal alquran ñu naan waa yéen jàpp ngeen ne daal ñu ne yéen xayrun lanakan ñaari kuréel yi daal ma xayrun maqama maqama moo gën daal moom taxawaay ak la nga xamante ne nii mooy ak mujj daal wa léegi nag wa xayrun moom moo leen gën mooy fa borom bi tabaraka wa laa wàcc waaye fa nga xam ne dëkk waay wa ahsanu gina rafet na diya foo xam ne fa la ñuy toog di ne toogandoo léegi nag suñu borom ne wa kam ahlakna ana daal di faagaagal qablahum lu leen jiitu ñoom waa Quraysh ñii nii min qarnin ci ay kur ñoo xam ne ay mbooloo yu bari ay peuple yoo xam ne jaaroon nañ fi de dëkk woon suuf sii hum ñoom ahsanu asaasa ñoo leen gënoon li nga xam ne ay tabax de mooy gis nga yii nii ñu ñuy puukare puukarewoo mooy alal yi ñuy puukarewoo ak yi nga xam ne moom la leen boroom di defal ci wàllu ay matériel ak yooyu mais ñoom ñoom buñ leen di wax ñoom ñu naan gaay ayul fariqayni xayrun nekkin classe social kan moo gën le li nga xam ne fii ñun ñoo yor lépp yéen bañ na ba yéen ñu bari ci ay jaam ngeen yéen jullit ñi ñii amuñu dara ñun ñoo yor alal yi yor pouvoir yi waa ñun ak yéen kan moo gën maqaamaan fii wàccuwaay ak yi nga xam ne ñan ñoo yor ndombo tànk yi ku dul ñun waa sanu nadiya te ñun fi ñuy fréquenter quand même yu baax yi fi nga xam ne ay yu baax yi yu kawe yi fi nga xam ne fala fala fala fala fala kanam ñi nga xamante ni mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy VIP fa ñuy ne xam nga ne wute naa yi yéen ñoo leen ko gën leen suñu borom ne waaye ñoom lu ñuy wax nii xanaa xamul ne ñaata laa mbugal daal di alak lu leen jiitu woon ci ay nit ñoo xam ne ñoo leen gënoon a baax ay matériel fu ginoon leen a baax ay tabax ak fa ñu dëkkoon waaw wari iyaa waaye it ñoo leen gënoon a baax li nga xamante ne mooy ak gisin mooy nit ñi ñoom lañ lañ leen doon gise seenu nekkin nga xam ne nit ñi dañ leen doon faa ñama am na ñoo xam ne mais mbugal naa leen te gaa yooyu mais ñoo ginoon a ñoo ginoon a impressionnant gaa yi mooy ne gaa yi boo leen gisoon ci seen xéewal ya neewoon ak gaa yooyu waaye xam nga ne nag wax dëgg yàlla ku gis Firawna dans fastam nguuram ak nam ak gaa yooyu noonu waaye waa aad ak yéen nag ñoom ñooñu nag wax dëgg nag ñoo gën le waa Quraysh ñuy fuuf te nag <laughs> ah, suñu borom nee na mbugaloon naa leen de kon nag nan ngeen di mën a waxee daal yéen daal yéen a yor post yu baax yeeg yéen a yor grand place yu baax yee tooguwaay yu baax yi loolu ban sens la am ban ban ban ban lan lan moo ko wul ban lan ban lien ban mooy lëkkaale la am ak li nga xamante ne mooy ngërëmu yàlla ak yooyu le waxal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax leen man kaana fi dalaala képp koo xam ne dafa nekk ci cànkute képp koo xam ne dafa nekk ci griir la lahu rahmaanu madda daldi ciy nekk kakkandaare ne dee du ci jóge kooku na xam ne borom bi moo ko ciy tëbb mooy seedaan ko mooy mbir yi di yokk ci moom li nga xamante ne nii mooy yu lahu dina ko seetaan ni mbir yi di gën yokk ci moom arrahman borom bi nga xam ne moo fees ma yërmande madda fii nii ci àddina da ko ciy bàyyi di ko suuxat nag mooy la mu yor di ko beewloo borom bi di ko gën a yokkal mu foog ne nag loolu day wane ne moom nii li mu nekk daa baax suñu borom ne mukk mukk mukk man naa ko seetaan di ko ci yokkal noonu rek ngir lan bu ma koy jàpp loxo ci boos laa koy jàpp kon di ko xéewale rek mu nekk ci ñi nga xam ko ci xaraam la mu foog ne loolu la suñu borom ne maa ko ci bàyyi di ko ci jay di ko ci yokkal ay mbiram rek fal fal yamdullahu rahmanu madda hatta doon nag laa ko ci bàyyi nag di ko jay muy raj hatta ba ni nga xam ne idaara aw la ñuy gis nag maa yu'aduna lañ leen doon tëkkoo di leen ko dik ci mbugal naan leen moytuli ko leen bu ngeen gëmul seen borom de lii dina leen dal kon nag gaa yi yi nag ba ñuy gis mooy deegoo gële xam ne bu ñëwee ci toolu xare yi ñu ne nga xam ne ba dem comme Badar dañ ne woon promenade de santé la dañuy dem rek li jënt ñuy ñëw comme na Firawna waxoon nañu nag dañuy dem jëli ñële waa ñëwaat ndax ñoom ñu tuuti lañu suñu borom ne ci noonu la ñuy nekk hatta idha ra'aw ma yu'adun ba ñuy gis liñ leen digoon ci mbugal fii ci àddina mooy wala ñu def leen ay prisonnier bu boobaa nag immal adab bees leen jàppee nag mooy imma daal al adabu ñu teg leen mbugal mu tar mi mooy daal di leen faat te tamit mbugal mi dal seen kaw wa imma saa mooy ñu faat leen mooy fii ci àddina mooy borom bi bu leen jàppee ci toolu xare suwaa leen naam mooy immal adabu mooy ñu daal leen faat wala li nga xamante ne mooy def leen ay prisonnier def leen ay jaam jàpp leen nag wa am saa wa imma saa wala rek mooy ne dama leen di xéewale ba ni nga xam ne ni ma leen di jàppe ci toolu xare nag def leen soit ñu faat leen ci toolu xare wala ñu def leen ay prisonnier ay jaam wala imma saa suñu boroom def leen mooy ne ñu continuer waat di dund xaare leen nag ba yowmal qiyaam seenu dee ñëw nag mooy nag bi wañ dee foog ne nag ñoo ci nekk nag ñu dugal leen jahannama nag fa